moom lañ doon gis fan yi yépp doon tënk li nga xam ne xew-xew bi nga xamante ne nii moom lay nettali muy ghazwatu badrin il kubra walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ko ci tënk kay xare boobale ba gisoon ni nga xam ne noonu la boroom bi tabaaraka wa taala daldi woon jox ngañaay ñi nga xam ne mooy yonentaam alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaa ci kaw kuffaaru quraysin yi nga xamante nii ki leen jiite woon mooy abu jahlinil malawun te gis nañ keroog ñoom ni nga xam ne noonee lañu ko faate woon ak bi nga xam ne ci lañu jàpp nga xam ne waa Quraysh ñenn ñi nag ñu jàpp leen def leen ay prisonniers ñenn ñi daal di daw gaay di leen topp gisoon nañ ne ñenn ñi ba nga xam ne dañ leen a topp am ñoo xam ne dañoo des ci fiñ doon xare di dajale màng mi muy butin de guerre bi ñeneen ñi nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir aar ko au cas où waa Quraysh daal di def daal di def retour wala ñu daal di dal ci kawam ñun ñu aar ko léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la mbir mi jeex ba ñoom ña di dàqi woon gaay daal di dëpp ñi nga xam ne ñu jàpp prisonniers yi ci biir jàpp kom ñoom man Nadr ibn al yi ñoom ki nga xamante ne ñooy Uqbat ibn Abi Mu'ayt mi nga xam ne waxoon nañ la ginnaaw gi dañ leen a faat ci yoon wa ak ñoom Mawlaana al-Abbaas ibn Abdul Muttalib yi ak ñi nga xamante ne mooy mbokkam yi ñu daal di leen jàpp nag <coughs> def leen ay prisonnier léegi nag biñ ñëwee am ci alal yi nag am ñu ne non butin de ger yi ñun ñii ñoo ko war a moom ndax ñun ñoo dàq woon noonu yi ñu daal di daw ñeneen ñi di déedéet xanaa yéen xamoo leen ngeen di wax ñun ñii nga xam ne ñoo ko dajale nag te ñoo woon ci terrain de guerre bi ngeen demee <clears throat> ñun ñoo ko gi ñun ñun ñun la gin a yey ñoo ci a yey ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon wër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñun ñoo a yey ndax ñun ñoo doon aar yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi suñu boroom nag wàcce laaye bii di laaye bu njëkk ci saar bii loolu benn wax la kon ni nga xamante ne nii noonee eh, lañu ko tuddoon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna waaye am na beneen wax boo xamante ne nii li tax laay bu njëkk bii ñu war a gis daldi daldi wàcc muy xadiis boo xamante ne nii mawlaana Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa ardaahu di xaalu rasulillah nekkoon nijaay yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom xadis boo xamante ne nii soloo na ko al imaamu ahmad ak ñaari taalibeem yi di al imaamu muslim ibnu al hajjaaj ak seel imaam abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi waaye naka noonu la ko al imaamu tirmidi taalibe la woon ci imaamu muslim mooy jële na ci moom naka noonu taalibe nag kim ginoon a doon mooy al imaamu muhammad ibnu ismaayil albuxaariyu rahmatullahi alayhim léegi nag ñoom ñu soloo ko jële ko ci seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne keroog radiyallahu anhu mu ne keroog bétu Badar bi ñu gañee xare bi damaa gis benn jaasi boo xam ne bu baax a baax la ci màng mi ma daal di koy jël daal di koy boo xamante ne nii daal <coughs> mu ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ko fi mu toog ma ne ko oh, yonent bi alayhi salaatu salaam ah borom bi de daal dinay fajal sama dënn daal gis nga li ma li ma li ma li ma li ma li woon ak waa Quraysh li ma leen naraloon lépp sotti naa leen ko suñu boroom def na daal sama dënn daal faj na ko ci mushrikuuna yi ne ko nag damaa bëggoon nag jaasi gii nga daal di ma koy jox daal léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci riwaaya imaamu Tirmidi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibnu sawrata tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne ko lii nekkul moomoo ko moomu ma ko te moomoo ko nee na ah ma daagem ne ma ne ma nag demal nag ma ne ah waaw ne ma teg ko fa mu nekkoon ma demaat ba ci kanam ne ah man yonente ma lay sa sa sama xel wax ak man ma wax ak sama xel daal mbaa du ko jox keneen koo xam ne daal li ma def ci xare bi defu ko fi ñëwaat ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah dooma joxaat jaasi ji ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam gina yëkkatiwaat ton bi baat bi na ko demal nga teg ko fi mu nekkoon mu daal di koy waxaat ba ñetteel mu ne ko demal nga teg ko fa mu newoon léegi nag bi suñu boroom nag nee na ci la wàccee laaya yi ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim la yas'aluunaka 'anil anfaal qulil anfaalu lillahi war rasuuli fattaqullaha wa aslihuu dhaata baynikum wa atiicu allaha wa rasulahu in kuntum mu'miniin loolu la Seydina Saad nee na bi mu wàccee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko léegi comme que maa ko moom léegi jëlal ndax ba nga ma ko njëkkee laaj moomu ma ko woon tawit moomoo ko xamaguñ lan la ci borom bi tabaaraka wa taala atte woon te boroom bi nekkul lu dul kuy joxe yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy séddale comme que nag waxagu ko woon teg ko fenn boo jox ko diw te waxagul woon nan lañ koy doxale moo tax mu ne ko delloo ko fa nga ko jële voilà mu ngi noonu le kon ñaari wax yooyu mooy yi nga xam ne moo ci am léegi li nga xam ne moo tax kon sababu nuzul laay bi wàcc kon suñu borom al anfaalu mooy lan al anfaalu mooy butin de guerre yi de yi nga xamante ne nii moom lañ jële ci toolu xare bi nga xamante ne mooy keroog bi ñu faatee ñi nga xam ne ñooy Abu Jahlin gis nañ ci jataay bii weesu ni ñu ko faate woon moom ak ñoom Shaybatum la Rabi'a ñoom Abul Bakhtar ibn Hisham ak gaa yoo yële Ali ibn Umayya ibn Xalaf ra ñoom ñooñu niñ leen faate woon suñu borom nag di tàmbali ko na alfan mooy butin de yi mu ne yasalu mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu borom bi tabaraka wa taala mi fees dell arrahimi te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne yasalunaka ñoom dañu ngi lay laaj anil anfaali ci mbiru yii nga xam ne nafal la mooy yow yaa koy ay ay alal la yoo xamante ne nii màng moo xam ne koo mooy joxe gi ñu leen koy jox loolu ñu ngi la koy laaj naan la jox ñu ko muy butin de guerre yooyule qul wax leen ne al anfaalu qulil anfaal nee leen butin de guerre yooyule lillaahi borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel war rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag fattaqullah yéen dul jullit ñi ragal leen yàlla dokk leen ragal yàlla wa aslihu te ngeen yëwénal zaata baynikum seen diggante naka ngeen di jóge ci xare ba pare ñii naan maa ko gën a yelloo ñee naan maa ko gën a yelloo ragal leen yàlla mi nga xam ne moom ngeen doon xareel wa aslihu moom ngeen moo taxoon ngeen di xare wa aslihu te ngeen yëwénal zaata baynikum seen diggante ci li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu butin de guerre ndax la nekk seen diggante la la dox seen diggante la leen boole moo ëpp doole butin de ger wa atiyu allah te nag na ngeen topp borom bi tabaaraka wa taala wa rasulahu ta nag du ngeen mën a topp ndaw yàlla lu dul ngeen topp ndawam bi alayhi salaatu wassalaam in kuntum mu'miniin ndem nekk ngeen ñoo xam ne way ngëm yàlla lañ kon nag mooy ne léegi da ngeen doon laaj di ci xëccoo léegi jeex na suñu boroom nangu ko moo tax seydinaa loolu la seydinaa da kii wax abu darda voilà Abu Darda Abu Darda Abu Darda waaw bu ma juumul moom boo ko mu ne waay keroog kay suñu suñu jikko yi da cee ñaaw waay ah waaye yow keroog saa at dafa ñaaw suñu jikko yi keroog di ñu kiiwee Badar waay noonu ñu doon xëccoowee nee na nag suñu borom daal di koy nangu ci ñi nga xamante ne nii. nangu ko ci suñuy loxo daal di koy teg ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom alayhi salaatu wassalaam daal di koy séddale diggante nit ñi ala sawa mooy ci yemale leen ko séddale leen ko séddale boo xamante ne ni moom alayhi salaatu wassalaam moom moo ko taxawi de kon nag mu ngi noonu le kon nag ragal leen yàlla de tara wéwénal seen diggante bu alal tax diggante bi nga xam ne moo leen boole mu yàqu mu ne innamal mu'minun dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoo dëggu alladina mooy ñi nga xamante ne nii ida zukira allahu bees leen bees tuddee borom bi tabaraka wa taala fa ñoom wala ñu dégg ñuy tudd borom bi wala ñu fàttali leen borom bi tabaraka wa taala wajilat qulubuhum seen xol yi day tiit ndax dégg gu ñu dégg woo xam ne lii mooy waxu borom bi tabaaraka wa taala waaye moom mi ngi leen di fàttali ah kooku mooy borom bi tabaaraka wa taala weggeel gi ñu am ci moom cofeel gi ñu am ci moom waaye ragal gi ñu ko ragal moom borom bi tabaaraka wa taala ak li nga xam ne moom la leen wan ci boppam kese loolu day tax ñu daal di tiit wa idaa tuliyat seen xol ya tiit wa idaa tuliyat tabees leen jàngalee alayhim ci ñoom aayaatuhu laayaay yi laayaay borom bi tabaaraka wa taala taala zaadathum naa daf leen di dolli ngëm yàlla ak dëggal wa ala rabbihim te way ngëm yàlla yooyu ñoom ji seen borom dong yatawakkaluuna la ñuy wàkkeerlu mel ni ñu ne ko mooy ñooñ ñooy ñan ba léegi ñu ne alladina mooy ñoom ba léegi ñooy ñi nga xam ne yuqiimuuna salaa dañuy taxawal julli de wa mimma razaqnaahum yunfiquun te li nga xam ne moom laa leen wërsëgal yunfiquuna dañ koy génn di ko dépenser mu ne ulaa'ika gaa yoo yele humul mu'minuuna haqqan ñoo ñële joxoñ leen joxoñ bu sore ndax daraja yu kawe yu ñu ràngoo hum ñoom daal mu'minuuna ñooy way ngëm yàlla yi de haqqan dëgg dëgg way yàlla ñooy ñii lahum ñeel na leen darajaatu nay daraja inda rabbihim fa seen boroom wa maghfira ak njéggal goo xamante ne nii moom la leen dak suturaam war rizqun ak wërsëg karimun gu tedd gum leen defal fii ci àddina waaye ci àllaaxira tamit dina leen defal li nga xam ne mooy wërsëg gu yaatu lii nag mooy gis nga yi man sahaaba yi radiyallahu anhum ni ñuy kawe kawe kawe mooy bi leen lii dalee alquran loolu la mooy borom bi mooy corriger ku ne amul kenn koo xam ne jomm nga borom bi tegaat la ci yoon bu dee na dañ cee wàcc te loolu la waxoon ne boroom bi mu ne yow ne moom moom du du du rus inna allah comme la si yaay sayyidatu ummu salama waxoon ne borom bi moom du am kersa ci dëgg moom waaw wow mu ngi noonu mooy lii waaye moo taxit nga gis Abu Darda radiyallahu anhu doon ko doon ko ñaawlu noonu mooy ne loolu benn étape la woon boo xam ne génn nañ ci bu yàgg voilà moo tax loolu dootu leen dalaat mooy yi ñu def loolu nag mooy jariñu jullit boo defee erreur ñu daal di la ciy corriger waroo toog beneen bés ñu la koy waxaat